baada acuudu billahi min alshaytaan alrajim walikullin darajaatum mimma camiluu waliyuwaffiyahum acmaalahum wahum laa yuzlamuun mu ne wan suñu boroom di wax bi nga xam ne mooy fukk ak juróom-ñeent ma ne walikullin ñal na ku nekk darajaatun ay daraja mimma camiluu ci li ñu jëf mooy ne bu dee jullit ñi ñoom ay daraja lañu yor yoo xam ne ci kaw la jëm bu dee lu jëm ci kaw loom lañ naan daraja bu dee nag ñi nga xam ne moo jëm ci suuf loolu lañ naan darakaat kon nag wali kullin mbooleem ku nekk rek mooy ci ñi gëm ak ñi weddi darajaatun mooy bu dee way ngëm yàlla li ay daraja la ñuy am yu leen di jëme ca kaw mimma amilu ca la ñu jëf waaye bu dee way yéeféer yi ñoom dañuy am darakaat yoo xam ne day wàcc ay kaaw lay doon jëm ca suuf wali yuwaffiya wali yuwaffiyahum waaye it ngir borom bi daal di leen daal di leen matal fay leen ba mu mat amaaluhum seen jëf yi ñu doon jëf fii ci àldina wahum te ñoom laa yuzlamuna kenn du leen leen tooñ mu ne wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar mu ne fàttalekul bés bi nga xamante ni mu ngi ñëw ca kanam nga xam ne yu'radu dañuy gaar dañuy gaaral exposé alladhina kafaru gaar leen daldi leen indi nag 'ala naari ñu taxaw bunti safara ndax ñu war leen caa dugal dal na leen malaaka yi di wax bu ko roogee naan leen adhabtum tayyibatikum ne leen wëyal ngeen yóbbu ngeen seen yu teeya fii xayaatikumud dunya te seen àddina gu jege googu te doyadi fi wastamta'tum biha ngeen bànneexu ja fal ma kon nag tey yi di yawmal qiyaam comme que moom wu ngeen ko woon tëgg mu ngeen ko woon yéen daal seen bànneexu yeeg seen lépp seen yépp daal da jàppoon na ci àddina bi la yem moo taxit ci ngeen newoon investir yi seen lépp ci sonn jàpp ne fii la bu dund gi jeexee jeex na ah kon nag fal ma tey tujzawna dees na leen fay de adaabal huuni mbugal mbugal mu doyadi mi de bi maa kaanu mi nga xamante ne bi maa kuntum ndax la ngeen nekkoon tastakbiruna doon weddi doon rëy rëylu ci ne du ngeen gëm fil ardi ca kaw suuf di rëy ci kaw nit ñi di rëy rëylu jàpp seen bopp jomb ngeen di jaamu seen boroom di ci kaw nit ñi di leen tooñ ndax lan seen intérêt moo taxaw seen namm nam di rëy rëylu ci jàpp ne yi jàpp ne yéen du ngeen ay jaam yéen a moom seen bopp vous êtes libre vous avez votre destin entre vos mains ñee yéen a yor seeni mbir kenn mënalu leen dara kon nag bi xayril xaq te loolu lépp nag ci lu dul dëgg ngeen ko teg wa bima kuntum waaye dinañ leen fay mbugal mu doyadi ni ci ndax li ngeen nekkoon tafsuxuuna doon ko kàccoore ci kaw suuf lii nag laay bii xam nga ne yéeféer yi lay wax mim naan adhabtum tayyibatikum waaye da ngay gis ne yóbbu ngeen seen yu teele ca seen dunduk àddina ga waaye nag bari na ci boroom xam-xam yi surtout rawatina ci saxaaba yi mooy am na benn bés comme ni nga xamante ne nii noonu la ko seydina al imam muslim ibnul hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi nattale mooy Seydina Omar benn bis mu dugg ci ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy rek ba nga xamante ne nii ca la fase woon sox soxnaan yi mooy da fasawu leen sax da leen ne woon da leen a parqué woon ne leen bàyyi na leen un mois voilà loolu xam naa dinañ ci ñëw bu ñu àggee ci affaire boo bële daal nit ñi nag ñoo jàppoon ne moom da leen a fase ndeke fasawu leen woon Seydina Omar radiyallahu anhu fekk nag mu nekk ci benn benn am mbaar benn néeg bu mu nekkoon foofale Seydina Omar bi mu ñëwee ba dugg si nag gis nag yonent bi alayhi salaam fi mu tëdd waaye mu ngi gis daal euh, bi mu jógee noonu trace su basan gi tëddoon der bi mooy der bi mu tëddoon mu ngi def ay marque ci yaram weeg ci lex bi léegi nag affaire bi daal di koy kii daal affaire bi daal di koy metti mu ne waa ah, yonent bi alayhi salaatu wassalaam <clears throat> yow mii de tëdd nii sa trace yi nga xam ne mu des ay ay rëdd ci sa ci sa ci ci der bi nga tëddoon nii te yow yaay ndaw yàlla li gënal ko ci lépp waa Kisra nekk fekk Kaysar nekk yor ay ay lal yu nooy ay ay ay suwaaw ak lu nekk yonent mi alayhi salaatu salaam gën a toogaat bu baax ne ko afi shakkin anta ya ibn al ne ko waaye yow ibn al-Xattaab dangaa nekk ci sikki sàkk wala déet mu ne ko déedéet mu ne ko ñële ay nit lañ yoo xamante ne suñu borom moo leen moo leen gaawalal fii ci seen àddina yu tee yi ñu war a am yépp fii la leen ko defal kon nag mu ne kon borom mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam kon man Umar ah ñaanal ma kon suñu borom jéggal ma kon ci li ma wax mu ne ko boroom bi yàlla na nga ko jéggal waaye Seydina Omar ci boppam bi mu nee xalifa lool la waxoon bi mu demee Sham bi nga xam ne ci la dem Sham comme ni nga xamante ne noonu la ko al imaam Abdurrazzaq as-San'aani rahmatullah alayhi daal di nettalee ci musannaf mu ne da dafa dem bi nga xamante ne nii ñu tegal ko nag ay palaa yoo xam ne façon lekk yoo xam ne yu teey la Seydina Omar xool affaire bi ne ah waa yéen lekk gii moom pour ñun la waaw way ñàkk jooy jullit ñi nga xam ne faatu nañ moom te masuñoo suur ci mburu mburu muñ defale bele waaw waaw loolu moom doy na waar de Seydina Xaalid ibnul Walid radiyallahu anhu de Abu Sulaymaan radiyallahu anhu moom it taalibe la woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko a ah, yaa amiral mu'miniin ñooñ ñoom àjjana lañ am Seydina Omar bëti daal di tuuru nag mu commencé jooy ne ah kon de bu dee ñun suñu cër ci dun ci àddina bi mooy yii nii yu yu doyadi yii mooy lekk gi ni muy rafet rafet lii daal mooy suñu cër ñële ñoom dem ca àjjana wallaahi bu dee noonu la demee kon ñoom rawe nañ ñu loo xamante ne nii kenn manu koo daw léegi nag am na beneen boo xamante ne nii mooy Hafs ibn Abil tamit nettali na ko di nettali Seydina Omar mii comme ni nga xamante ne noonu la ko ñoom al imaam. ibn Sa'd daal di nettalee waaye mu ngi ci taar Dimashq bi nga xamante ne ni moom la al imaam ibn Asakir muy Hafs ibn Abi Aas bu ko fàttaliku ku déggal woon li nga xam ne mooy tarjama yi ñu defoon ci say saxaaba yi bu Seydina Omar nettali bi gisoon nañu ko fa muy Hafs ibn Abi Aas moom saxaaba la woon radiyallahu anhu moo nekkoon frère la ci Uthman ibn Abi Aas ak Thaqafi yu dëkkoon Taif bokkul ak waa Makka moom mooy mu siiw moom rek Usmaan moom nga xamante ne moo doon jiite waa Taif mu dem am jax-jaxal ci julleem mu jóge Taif ba Medina dem ci yonent bi alayhi salaam naan ko dama am problème ci sama julli bu may julli daal daa am seytaane buy ñëw di ma jax-jaxal ba mu jàngal ko na ngay def kooku nag frère am di Hafs ibn Abil Aas dafa nee na damaa mësu ñëw Seydina Umar radiyallahu anhu ma fekk ko muy lekk mu ñëw daal may nekk ah Hafs ci lekk gi waaye mooy daal bismillah nee na ma xool lekk gi waaye yow lekk gi xaw ma nan lay niru daal mooy lekk yoo xam ne daraa ci neexul lii rien que da koy gis rek xam ne lii neexul ma ne ko ah yaa amiral mu'minin non man baax na ko waa ne ko nag bon sa lekk gi innahu la xasinun yaa amiral mu'minin waaye lekk gii dafa fàdd yaa amiral mu'minin lii day lekk waaye bàyyil ma dem sama kër ut fa loo xamante ne lekk bu baax la ñëw indil la ko Seydina Omar radiyallahu ne ko mais Hafs dangaa foog ne man damaa incapable dangaa foog ne damaa ñàkk damaa tële daal daal di woon digal ci mbëy as mbëy su ndaw ñu daal di ma koy waajalal ñu dindil ma der bi da wax ko fa daal benn plat bu garaw bi mu ko waxee nag di ko wax dafa ni plat bi demee mu ne ko ah yaa amiral mu'minin eh, yow nga njiitu julli ji yow ndeke yow xam nga ni mu de xam nga lekk gu baax ah. mu ne ko waaw loolu la xam nañ ko mu ne boo gisee xam nga lan moo tax ñu bàyyeeku lii mooy ndax damaa dégg ay nit man Omar radiyallahu anhu suñu boroom di wax naan ci alquran naan am na ñoo xamante ne nii de ah adhabtum di li wax ay nit naan leen adhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya naan yéen yóbboolu ngeen seen yu tey yépp ci seen dindu gii ngeen ko jeexale wastamtantum biha ngeen daal di ci ñi nga xamante ne nii daal di bànneexu man nag sama yu neex yoo yële dama koo denc ngir alaaxira lool moo tax waaye nag bu leen yaakaar ne lekk gu neex dund gu neex ak taraf nekk ci opulence man Omar maa leen ko gën a xam de waaye bu ngeen gisee ma yor sama mbubb su nga xam ne moom moom bu tilimee ma toog fóot ko ba mu wow ma door koo solaat toog ay jour du ma lekk te jiite ñépp ngeen foog ne da ngeen maa dàq xam lekk bu baax waaye nag damay denc loolu lépp ngir ëllëg looloo tax kon nag loolu la mooy nit ñu baax ñu noonu lañ doon gisee même bu dee ne laaya bi ci yéeféer yi lay wax mais ñoom tout le temps dañ doon tiit ndax ku la gën a xam borom bi moo la gën a tiit ndax borom bi tabaaraka wa taala li yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax ci hadiis sayyidatuna ummu salama soxnaan soo sële radiyallahu anhu radiyallahu anha ne xol ku nekk dafa nekk ci diggante ñaari baaraamu borom bi tabaaraka wa taala mu koy jàllar bi ni nga xamante ne noonee la ko neexee kon nag moo tax dañuy tiit ndax jamono ju nekk borom bi mën na laa soppi sa ngëm yàlla gi nga amoon mu def nga nekk mu seetaan la nga nekk yéeféer